rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul buyuu' fi baabul araaya wa gayri daalik wa anhu radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ibtaa'a ta'aaman falaa yabi'hu hattaa yastawfiyahu wa fii lafdin hattaa yaqbidahu wa 'an ibni abbaasin mithluhu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci buntu bi ñu ne ba léegi baab bi nga xamante ne nii moom lañ ne bu lekk mu jëm te wàllu araaya yi ak yi mel ni moom mu ne wa anhu hadis bii nag mooy numéro deux cent soixante onze <clears throat> ana muulan mooy deux cent soixante onze ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn mu ne wa anhu mu ngi jële hadis bii ba léegi ci sahaaba bi mu jële woon hadis bi nga xam ne moom lañu ñu mujj woon gis ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal loolu mooy la mooy ka nga xamante ne nii mooy mawlaana abdallah ibn anhuma mu ne kon ci moom lay jële bii mu ci teg anna rasulallah <coughs> kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaal man ibtaa taama képp koo xam ne dafa jënd ab ñam fala yabi'hu bu mu ko jaay de hatta lu dul mu teg ci loxo mooy mu mu mu mu mu mu mu mu daal di koy nangu ba jël ko ba am ci mémise voilà ba il faut mu recevoir jot li nga xam ne moom la nar a jaay waaw mooy bu ma jëndee benn ñam comme ma jënd benn mbir manuma ñëw di jaay loo xam ne newul ci man quoi voilà loolu la moom lay wax nii ne hatta yastawfiya mooy bam bam téye ko ngëp ko mu leer ne lii am na ko mu leer yow manuma ñëw ci commerçant bi sawaay ah waay yow naqal ma foofu waaye jar damaa bëgg a jënd fukki kilo mburu non mu naan mburu <laughs> fukki kilo yi ceeb voilà léegi ji ñu waxaale ba baax léegi waa ji bi kii wu ma oh, man ma toog ne leen voilà léegi dem sama yoon quoi ah après ne eh jaay naa la jege benn non non non fan man it ah, ku jënd to aman ah, ñam waaw. Ah. fala yabi'hu bu mu ko jaay hatta yastawfiya lu dul mu daal di koy recevoir réceptionné ko voilà daal di koy am jël ko moom leer léegi moom ci milkiyam la ne moom yor na ko mu ne wa fi lafz am na ci benn kàddu ci hadith bi foofu dane hatta yaqbidah mooy bu mu ko jaay lu dul mu daal di koy ñëpp mooy mu daal di koy téye mooy mu nekk ci mainmise tekkiwul il faut mu jàpp ci loxoom nii nga am nga ne moos ay saaku yu bari nit ki mënu jël téye bi nii nëb ko noonu naan nii non mooy li ñu bëgg wax mooy mu génn complètement ci kiiw ka ko jaay ba nekk ci moom nga xam ne moom moom léegi am na ci méemise en tout am na ci méemise mooy fasu na jaay mi fasu na ba moom am na ci méemise moo ko moom kenn moomatu ko voilà ba lu ko neex la ciy def boobaa nag man koo jaay mu ne waa waan ibn Abbas jële nañ ci doomi Abbas yi mooy Abdallah radiyallahu anhuma mithlu mooy <coughs> lu mel nii daal nañ koy solo ci moom mooy wa an ibn Abbas mislu lu ni wala misla boo nee misla mooy ah, riwaaye nañ ah waqad ruwina misla hadith ibn lu mel noonu wala nga wa an ibn Abbas jëlee na ibn Abbas misluhu mooy ibn Abbas tukkee hadith ibn Abbas boobu mislu mooy fa'il bi alors que bu dee solo nañ jël nañ ci Ibn Abbas misla voilà lu mel noonu le kon al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax nag ci xadis bi yoo xam ne moo ci tegu mooy xadis bi nga xamante ne nii mooy bu mujj ci buntu mi nii mooy xadis numéro deux cent soixante-douze muy ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu 'aama al-fath inna allaha wa rasulahu harrama bay'a al-khamri wal-maytati wal-khinziiri wal-asnaami faqiila yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta shuhuuma al-maytati fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas faqaala sallallahu alayhi wa sallam laa huwa haram summa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda dhaalika qaatala allahu al-yahuud inna allaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma baa'uhu thumma baa'uhu faakalu thamanahu qaala al-musannifu rahimahullah jamaluhu azaabuhu kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne an Jaabir mu ngi ñële di Seydina di Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma mu ne mooy doomi abdillah annahu ko moom de sami'a dégg na ah rasulallahi ndawal le sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom Seydina Jaabir de daal dina koy ko dégg yaqulu muy wax amal fathi mooy at ma nga xam ne ca la ñu ubbi Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima muy ban at muy juróom ñetteelu at ci gàddaay yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi lan la doon wax muy xutba di wax naan inna allaha dëgg-dëgg boroom bi azza wa jal wa rasulahu wa ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xarama xaraamal na voilà bay al xamri mooy yàlla xaraamal ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam xaraamal benn la voilà mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam du xaraamal loolu yàlla xaraamal voilà voilà mu ngi noonu moo tax xarama xaraamal na bay al xamri li nga xamante ne nii mooy njaayum sàngara loolu xaraamal na ko wal mayta ak li nga xamante ne nii mooy lan hmm? mooy médd waaw lépp lu médd loo xam ne dafa dee dee naturel wala ñu mbëkk ko wala daal médd yi dama ko waxe ci suuratul maayida lépp luy médd daal jaay ko xaramal na ko it wal xinziir ak mbaam xuux di cochon di porc loolu it xaramal na ko ko jaay wal asnaan ak li nga xam ne mooy xërëm yi di faqiil léegi nag ñu wax ne ah ya rasuulallah mu yow ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta shuhum al-mayta ne ko mais xanaa gisoo rek seetlu yeneen tubaab saxaam xanaa xamoo seetlu shuhum al-mayta mooy gereesu li nga xam ne mooy mir di fa innahu yutla biha sufun mais dañ koy utiliser de graisse medd yi dañ koy utiliser di ci diw di ci peinture li nga xamante ne nii di ci enduire ah di ci vernis li nga xamante ne mooy suñu gaal yi de dañ koy utiliser waaye gi nag waa wa yudhanu biha al julud te dañ ciy diw li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, suñu yaram yi suñu der yi voilà ndax ay façon diw daal di ko di def di ko diw muy nes nesee ka nooyal suñu yaram yi voilà nekk yoo xam ne bu doon tey dañ ay crème pour peau pour la peau voilà léegi nag ah ñu ciy diw li nga xamante ne nii mooy mooy mooy der yi de wa yustasbahu wa yustasbihu wa yastasbihu wa yastasbihu biha an-nas wa yastasbihu biha an-nas mooy nit ñi dañuy utiliser li nga xamante ne mooy gereesu medd yi di ko def zaytu daal moo xam ne dayoo xam ne ah dañ ci eh, taale seen lampe yi nga xam ne comme façon lampe tempête yi yi nga xamante ne yoo yëlee bon am na ñoo xam ne sax dañ naan la sawaay yow li ngay xaw ma ko lampe tempête mooy <laughs> ne la waaw <laughs> kon nga jéggal ma ñun dañoo xaw a yàgg kon <laughs> waaw jag d'accord na wala rek muy xaw am xamoo ko voilà lambu tempête ba sool lampe la yoo xam ne bon léeg-léeg pétrole lañ ko doon taale yenn yi mais yenn yi boo xamante ni dañ koy jële ci di ko ci def nga xam ne ak mèche bi mèche bi moom la ci lay ci lay ci moo koy niinal ak yooyu nga xam boo ko xasee taal fekk mu ngi kii rek day tàkk léegi nag bu bu waajee waajee jeex diw bi foog nga defaat ci bu ko defee moom mooy dina tax muy tàkk daal voilà ñu def ko ci benn genre butéel boo xamante ni day tax ngelaw yi bu ñëwee moom du ko du mën a fay noonu voilà léegi nag boo am nag lu luñ koy jàppe quoi ci kaw loo xam ne moom ngay téye man koo téye sax di dox ak moom voilà loolu moom soxlawul électricité ñu lay xëccal fee wala yooyu loolu léegi nag ñoom ñu ne ñun dañ doon utiliser graisse u ne di di di di ki def waaye stasbihu bi nit ñi ci leerale di ci taal seen lamp yi voilà léegi fa xaal léegi mooy laaj bi lan lay kii mooy mais yonent sallallahu alayhi wasallam waaw dëgg la lii lépp dëgg nañ li nga wax de mais mais affaire bi mooy comme si daa nekk loo xam ne daal liñ naan ah loolu liñ ko utiliser loolu lépp liñ ko utiliser surtout lii hein surtout euh, graisse u métti yi yii yëpp ñu def ci suñu gaal yeeg diw suñu yaram yeeg di ci taal di ci def ngir taal suñu lamp yeeg yeneen tubaab yi saa saa fa qaala mu ne leen laa malgré loolu laa déedéet huwa xaram mooy kenn waru caa def yooyu yi ngeen wax huwa moom xaram dafa xaram voilà kon mu ngi noonu le summa qaala ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne summa qaala mu wax rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inda zaalika fa booba ba bañ ko waxee lii ba wax lii mu ne qaatala allahu al-yahuud mu ne qaatala rëbb na allahu borom bi tabaaraka wa ta'aala al yahuuda yahuud yi moo la lañ ba suñu boroom rëbb leen inna allaha mu ne inna allah ndax yàlla ta'ala mu kame mi de lamma ba nga xamante ne xarama ca la leen xaraamal suhuma bi nga xam ne ci la leen xaraamal medd bi mooy eh, li nga xam ne mooy graisse u medd yi ah mu daal di koy tere moom moom moom moom moom moom yonent bi moom borom bi tabaaraka wa taala xaraamal leen ko comme ni ko ni ko ñu ko xaraamale ñun ci suñu sariya léegi noonu lañ def jamono ñu daal di koy jël eh, graisse ga <laughs> daal di koy seeyal quoi voilà def ko muy ruuy di seey nekk en liquide léegi summa baaw ginnaaw ga nag ñu jaay affaire boobu eh, fa akalu ñu daal lekk samanahu njëg la mooy lañ jaay duñ jaayee lañ leen xaraamal ñoom ñu ne ah man garaawul man lii soo ko ah. léegi nag ñu may def comme que graisse gi la tere léegi dañuy fexe nii euh, xóoyal graisse gi ba mu nekk loo xam ne day liquide voilà léegi nag ñu jël lool jaay ko ne ñoom léegi léegi nag lekk njëg ba léegi nag <laughs> borom bi rëbb leen ndax loolu la léegi al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala léegi nag daal di leeral gis na fii am na baat boo xam ne ci ci xarit bi noo jar naa leeral quoi léegi nag mu ne jamaluhu mu ne jamaluhu gis nga jamaluhu bi nga dégg mooy lamma harrama shuhumaha jamalu mu ne jamaluhu mooy azabu dañ koo seeyal dañ koo azaba mooy comme ni may jële suukar si fekk ndox mu tàng jër ma jël suukar si dugal ko ci mu seeyal ko loolu mooy azabu loolu mooy mooy seeyal azaba voilà mooy da koo seeyal ñoom noonu lañ def fexe daal la nekkoon solide la dëgëroon muy graisse bi ñu fexe def ko ba mu nekk ndox ah nekk en état liquide léegi nag ñu jaay ko mu ne loolu mooy jamaluhu mooy azabuhu léegi nag al imam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu taala mu andi nag bunt bu bees boo xamante ne nii ci léegi mooy numéro cinquante ci version yi ñu yor alhamdulillah ba léegi ñu ngi ci kuta ci ci ci kitaabul buyu kon nag léegi mu ngi andi buntu kon cinquante léegi mooy cinquante mooy lan mooy juróom fukk voilà buntu juróom fukk léegi nag lan la ko tudde al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne baabu salam an Abdillahi ibni Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala qadima annabiyu sala allahu alayhi wasallam almadinata wa hum yuslifuuna fi simaari sanatayni wathalath faqaala sallallahu alayhi wa sallam man aslafa fi shay'in falyuslif fi kaynin ma'luum wa waznin ma'luum ilaa ajalin ma'luum kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala mu indi buntu bi mooy buntu bi benn xadis bii ñu tudd kese la ci indi mooy baabu buntu asalaam léegi lan waa asalaam assalam <laughs> assalam mooy assalaf benn lañ boo gisee ci biir hadis bi mu ngi naan man aslafa buntu bi baabu salami waaye buntu euh, euh, ndax assalamu loolu waa Hijaaz dañaa assalam dañ naan euh, façon même chose bi la ñii naan assalam waa Mashraq naan assalaf voilà mais benn la léegi mooy c'est la même chose voilà léegi nag mu kon baabu buntu assalam li assalam léegi assalam mooy la assalam xam nga façon njaay yi bon léegi rek fii dinañ leeral tuuti parce que quand même foog ñu leeral tuuti voilà sarawuñu <laughs> mais mais mais foog ñu leeral tuuti voilà mooy commentaire ñu mais affaire bi lenn la mooy assalam euh, façon njaay la moo xam ne waa ji damay ñëw présenté wu ci waa joo xam ne daa ma muy jaay bi ma ñëwee ne ko man de damaa bëgg marché ni sàngam mu ne ma amut mais na commandé naa ko nii la mel man xam naa ni mu mel mu wax ma nan la mel ak nan la demee lim ci caractéristiques yi yéeg a ne lam man ak lam manut bu loolu tondeuse la lam man a wat ak lam manu la wat waaw bu dee ab ab ab ab machine à coudre la boo xam ne ngir machine boo xam ne la ñuy la la ñuy ñawe mu wax ma euh, euh, yamu man ak lam manul ma man xam yépp léegi mu jox ma notice bi ma xool nii gis image bi gis lépp xam ne nii la mel. waaye sauf que ma marchandise moom dafay nekkul nii léegi nag lenn moo mën a ne li mu ne la léegi lenn ngay def mooy da ngay indi xaalis bi mooy njëg gi da nga koy jox léegi ba dans deux semaines deux semaines tay la mardi mardi di ñëw bi jël tay nga ñëw di ko fa fekk voilà loolu mooy la mooy njaay la moo xam ne man la may jënd new fi waaye moom mu ajjal la dañ koo yéexe mooy marchandise mi mu ajjal yaa koy laa mu ajjal dañ koo ta'jil mooy day xaar moom ñëwagul ak seegul waaye man léegi laay fay voilà léegi ba fay léegi comme ma ñëw fi nga xamante ne nii mooy ci magasin bi comme yox léegi rek waaw ñoom ñu annonce ay am na ay ordinateur yu bees yoo xamante ne ñu ngi ñëw mais arrivage bi ñëwagul léegi mu ngi ñëw la quinze waaw <laughs> deux mois Dul Hijja lay ñëw de waaw ci weeru tabaski ji la quinze bu weeru tabaski amee fukki fan ak juróom ci lay ñëw léegi nag ku bëgg léegi man daa ñëw nga fay léegi sinon c'est limité de ku fi xaar ba bés boo mayul doo léegi yow boo la neexee nga ñëw léegi loolu mooy sala nga ñëw présenté wu walla woote ne ah man de dama cee bëggoon ñu ne la waaw ah prix bi de lii la léegi ah soit yow nga ñëw wala rek bu dee koo xam ne jaay bi en sur internet la. moom nga dugg ci site bi après nga fay après sauf que quand est-ce que mooy bés ba nga xamante ne nii moom la affaire yi di ñëw wala quand est-ce que tu seras là pour ñëw jël si ko ñëw récupérer sa marchandise kañ ngay ñëw jël si ko mooy bés bi nga xamante ne nii ci lañ la ne marchandise ma ci ñëw ginnaaw bi ñu la waree caractéristiques yi ba nga xam lépp lu mu man ak marchandise bi li mu doon ak li mu doonul ak lépp nga xam les contours les alentours ak les tenants et les aboutissants léegi nag nga ñëw jënd loolee loole nga fay léegi mooy loolu mooy xalam mooy salaf tamit damay fay léegi sauf que man la fay <laughs> lañ ma war a jaay nekk nekkagu fi mais sauf ko il faut mu xam ñu am mu leer ne bés sàngam lay ñëw voilà mooy man la nekk rek waa fayal léegi nag après dina ñëw non non du baax léegi loolu nag leeral mu ne nag léegi kon ci gàttal quoi loolu mooy senen léegi mu ne kon baabu senen kon nag muy xadis bi nga xam ne benn xadis kese la ci indi te mooy xadis bi nga xamante ne ni numéro deux cent soixante-treize mooy ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett mu ne an Abdillah ibn Abbas mu ngi koy jële ci mawlaana an Abdillah mu ngi koy jële ci Abdallah ibn Abbas di doomi al-Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne qaala mu ne annahu qaala nee na qadima an-nabi mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam dafa dëgmal dafa ñëw fi nga xamante ne mooy al-Madina dafa ñëw al-Madina almadina mooy lan mooy dëkkub yonent bi alayhi salaam moo doon mooy dëkk bañ xame woon Yasrib Yasrib léegi yonent bi alayhi salaam daal di soppi tudde ko Taaba tudde ko Tayba tudde ko almadina voilà mooy daa alxuraan tudde ko daar wal imaana voilà loolu lépp turu Madina yi ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam ci la loolu lépp ay la léegi nag loolu noonu Euh, euh, euh, mu ne bañ dëgmalee nag li nga xamante ne nii mooy almadina muy madinatu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam léegi nag mu ne dafa ñëw wa hum yuslifuun mu fekk leen ñuy def liñ la wax léegi voilà yuslifuuna waxoon nañ la salaf ak salam ak salamu wa salafu benn la voilà mooy c'est la même chose voilà léegi yow fii mu ne foo dégg ñu naan la bay'u salaam bayu salaf xamal ne benn la voilà mu ngi noonale bul nekk koo xamante ne nii da ngay da ngay tiit quoi bul tiit dara affaire bi lool la euh, <laughs> waa wax naa la waa waa waa kii waa Hijaz ñoo naan salaf waa Iraq ah muy waa Mashriq ñoom ñoo naan kon nag mu noonu comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imam al Maawardi rahmatullahi alayhi ne moom salaf moom mooy wax waa kaddu waa Iraq ñooy wax salaf waaye waa Hijaaz naan li nga xamante ne nii moom ñooy as-Salam kon nag mu ngi noonu le léegi nag eh, eh, léegi léegi bon eh, mu ne léegi dafa ñëw fekk waa Medina ala saakin afdalu salaatu te ñoom seen xaal mooy yusrifuuna dañuy ñëw buñ bëggee benn marché ñëw ci ko koy jaay wa su que moom marchandise mi nekku fi léegi mu ne leen nag gars yi nga ñëw ñu ñu ñëw ne bon man nag damaa bëggoon nga jaay ma sa comme gëléem gi nga ne moom nga jënde saam ak seebul waaye jaay ma ko waa ji ko waaw jaay naa léegi wala waaye fii fi sibaar yi ci seen meññeef yi voilà mooy fii mu ne dama lay jaay li nga xamante ne ne mooy sama toolu tàndarma bi nga xamante ne nii man moom sama récolte saa su ne mooy mooy saison bi euh, euh, euh, jour tel lay jeex léegi ñoom nag dañ doon def rek ne moo xam sama tool bi daal dinaa la ko jaay léegi nag yonent na saa saam fekk sauf que waa yi lay fay léegi léegi bu ñoree ñu dox la yonent na saa saam nag loolu la fekk mu ne doon qadiman nabi yonent bi alayhi salatu wassalam dafa dëgmal ñëw Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa hum yuslifuun fekk li seen xaal ñoom ñu ngi def loolee fi simaar yi waaye nag mooy ci li nga xamante ne mooy seen mbay mi ci meññeef yi jóge ci seen tool yi ñaata ñoom lañ ko doon as-sanatayn wa thalath mooy ñaari at ne la jaay naa la sama tool bi mooy fii ak deux ans nag la récolte bi di am wa wasalaat wala bon <laughs> récolte bi nag la ma la jaay sama récolte ma ma la jaay mooy meññeef ñuy jóge nag ci tool bi ah daa trois daa trois ans daa ñetti at nag léegi fa xaal yeneen ci mi wassalaam ne leen man aslafa fii shay'in képp koo xamante ne nii daal dinay def loolu mooy salaf ñëw ne damay jënd loo xam ne man damay fay léegi sauf que damay jënd newagu fi léegi mu ne képp ku def lool fii say in ci mbir mu man di doon produit bu man di doon marchandise mu man di doon ci lépp lu mu a jënd fal yusrif na ko def fii kaylin maalum loo xamante ne nii lu ñuy lu ñuy lu ñuy natt la en volume na ko def leer mu ne man li ma jënd ndax di jënd majhul ay majhul yooyu man da ne loo xam ne kenn xamul li nga jënd mooy lan non dañ naan man jënd naa par exemple ah loo xam ne cinq volume jënd naa waaw wala temps ay kilo entre wa wazn ma'lum wala mu nekk loo xam ne li ñuy peser wazn mooy li ñuy peser comme kilo yi ma'lum lu ñu xam mooy yow il faut nga xam ne man bi may jënd léegi dëgg la li ngay jënd ñëwagul voilà mais bu dee am mbay la wala lool ma ne man doo sa saaku ceeb yi nar a ñëw yi nga xam ne Vietnam nga leen di jële wala ci basin bi nga leen di jële fële ca ca Richard Toll wala sa caa sa saaku gerte yi nga na xam ne moom nee nga bu récolte bi jeexee la il faut yow boo ñëwee di fay yi di jënd ngir moom bu récolte bi jeex mu ni la ko il faut mu leer que ne yow ñaata ñaata bëri ko nga jënd keneen duñ ñëw rek naa loolu aywa dem nga fay après kenn xamul yow ban quantité la moo tax mu ne képp ko defati noonu la nga def fee balisli ci loo xam ne ci lu ñuy peser la lu ñuy natt la bokk lu ñuy natt maalum loo xam ne lu ñu xam la il faut ñu xam moom la mu jënd lan la ah. wa waznin waaye bu dee lu ñuy peser la ci loo xam ne wazn lu ñuy natt di ko peser maalum loo xam ne lu ñu xam la ilaa ajalin maalum ba ilaa ajalin ci boo xam ne bu ñu xam la moom lañ doo wax mënoo ñëw naan voilà après bon dina jaay naa fayal léegi mais dinaa la ko jox ah voilà wala après ah non non il faut nga wax date kii wu précis ne jour tel comme ni ñu waxoon ci magasin arrivage bi.